mu al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu indi xadis bi nga xam ne moom la ci teg <coughs> muy xadis mille six cent six mu ne wa an Hisham ibn Hakim ibn Hizam radiyallahu anhuma annahu marra bi-Sham ala unaasin min al-anbaat alhamdulillah annahu marra bish-Shaami ala unaasin mina al-anbaati wa qad uqiimuu fi ash-shamsi wa subba ala ru'uusihim az-zayt faqaala maa haadhaa qiila yu'adhabuuna fi al-xaraj wa fi riwaaya hubisuu fi al-jizya faqaala Hishaam radiyallaahu anhu ashhadu la sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha yu'adhibu alladhina yu'adhibuna an-nasa fi ad-dunya fadaxala ala al-amiri faxaddasahu fa amara bihim faxullu rawaahu muslimun rahimahu allahu ta'aala al-Anbaat al-Anbaat al-fallahuuna min al-ajam kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi hmm, rahimahullahu ta'aala mondile ah. <laughs> Allahu akbar mu ne wa an Hisham ibn Hakim ibn Hizam mu jële ci saxaaba boo xam ne mooy Hisham di doomu Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid ibn Asad ñii mbokk waa kër Sayyidatu Khadija bint Khuwaylid soxnaa Yonent bi alayhi salaatu wassalaam la Hisham saxaaba la baayam di saxaaba muy Hakim ibn Hizam di nga xam ne Sayyidatu Khadija bàjjanam la woon radiyallahu ta'ala anil jamii annahu kana Hisham moom marra dafa romb bi Shami fële ca Sham la grande Syrie ala unaasin dafa romb nit ñoo xam ne minal Anbaat ci les Nabatéens lañ leen di wax <laughs> mooy les Nabatéens al imaam al Nawawi mu ne al Anbaat al fallaahuuna mooy ay paysans lañ ay baykat lañ minal ajam ci nga xam ne du ñuy arab waaw ay baykat mu ne ñoom la romb waqat uqimu fi shams ñu ngi leen yeew leen takk leen ci naaj wi teg leen ci naaj wi wa subba ala ru'usihim zayd seen bopp ya ñu ngi ci sotti diw way wayow fa qaala Hisham ibn Rabbi mu ne ma hada radiyallahu anhu mais lii lan la ñu ne ko ah qiila ñu ne ko yu'azzabuna fil xaraaj mooy ñii dañoo war a joxe mooy li nga xam ne moom la yéeféer yi nga xam ne dañuy dund ci réewu jullit ñi war a joxe seen impôt yooyu ah, nga xam ne dañ koo war di génne di ko jox réewu jullit ñi loolu lañ manqué daal joxewuñ ci lu mat wala boog joxewuñu ko moo tax ñu jàpp leen nii indi leen fii nag teg leen ci naaj wi nii di sotti seen bopp yi diwu comme niñ leen gise nii mu ne wa fii am na ci riwaaya boo xam ne dane xubisu fil ya mooy impo bi ñu war a joxe ah, moom daal lañ deful léegi nag ñu ne ay wu ñu indi leen fii nii daal di leen euh, yeewe nii nga gis waaw léegi nag bi mu demee noonu fa qaala Hisham Hisham ne radiyallahu anhu ashhadu maa ngi seede ne la sami'tu ko man nii dégg naa rasulallahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu xaalam ba koy dégg mu ngi naan inna allaha borom bi ta'ala mi kawete yéegud yu'azzibu dina mbugal alladhina ña nga xam ne yu'azzibuna an-nas ñooy mbugal nit ñi fi dunya ci àddina waaw dégg naa yeneen saa mu ne yàlla dina mbugal ñi nga xam ne ñooy mbugal nit ñi ci àddina waaw fa daxala ala ca saase yemul foofu mu daal di dem dugg ci ki nga xam ne moo doon la gouverneur bi nga xamante ne nii moo newoon sàmm dinañ ci ñëw léegi mooy kan fa haddathahu mu nettali ko xadiis yonent bale saa bii ne ko romb naa fee ay nit ñoo xam ne dañ leen a taxawal ci naaj wi sotti seen bopp yi diw ma wax ñu ne lii la te dégg naa ne saa sa wax lii mu ñëw wax ko monsieur le gouverneur monsieur le gouverneur ca saase fa amara bihim mu digle fa xullu ñu daal leen libeere leen jële leen kon ci naaj wi waaw ku bañ rek kama tadinu ni ngay leblee loolu lañ lay fay al jazaa'u min jinsil amal kon nag ah ci saase monsieur le gouverneur daal di libéré gaay ne ayo dindi leen foofu rawahu muslim mu ne al imaam abu al xusayn muslim ibnul hajjaaji al qushayri an-naysaabuuri rahmatullah alayhi moo ko solo léegi laaj mu njëkk mi mooy est moom dong moo kaa solo ñu ne la déedéet ah, seen sëriñ imaam al imaam abu daawud waaw daal dina koy ah, ah, solo waaw oh, kon mu ngi noonu ah léegi al imaamu muslimu moom da ko indi indi ci ay version dañ gool indi na ci ñetti version dañ gis yëpp mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba kitaabul birr wala lu ko indi was-sila wal aadaab baabul wa'iid ash-shadiid liman 'azzaba an-naas bighayri haqq wala mu ne kitaab mu ne li nga xamante ne nii mooy téere albirosi la bund yoo alwaidu shadid tëkk bu tar bi nga xam ne moo nekk ci ki nga xam day buggal nit ñi ci loo xam ne amul xaq mu ne hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nettana Abu Bakr ibn Abi Shayba rahimahullah Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Absi mawla al-Kufi al-Waasiti yu génn àddina 159 génn àddina 235 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Hafs ibn Ghiyaas mu ne nettan suñu sëriñ bi Hafs ibn Ghiyaas di Hafs ibn Ghiyaas ibn Talq ibn Mu'aawiya ibn Maalik ibn al-Haaris ibn Tha'laba Abu Umar an-Nakha'i al-Kufi al-Qaadi gane àddina 117 génn àddina 194 rahmatullahi alayhi an Hishaam ibn Urwa mu jël ko ci Hishaam ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwaam ibn Khuwaylid al-Asadi Abul Munzir ibn Abu Bakr ibn Abu Abdillah gane àddina 61 génn àddina 144 rahmatullahi alayhi an abi mu jël ko ci baayam Urwatu ibn al-Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad al-Qurashi Abu Abdillah génn àddina la 94 ci li gën a dëgër an kon moom Urwa an Hisham ibn Hakim ibn Hizam mu jël ko ci Hisham ibn Hakim ibn Hizam mooy ay mbokk lañ gis nga Hisham ibn Hakim Hakim ibn Hizam déggal Hakim ibn Hizam Urwa ibn Zubayr al-Awwam ah, ah, Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid mooy al-Awwam di juru Zubayr ibn al-Awwam moom ak baayu ki nga xam ne mooy Hakim ñoom ay frère lañu ak Sayyidatu Khadija voilà ñoom ñëpp ay frère lañ Hisham ibn Hakim muy Hisham ibn Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid ibn Asad ah, ibn Abd al-Uzza ibn Qusay ibn Kilab al-Qurashi al-Asadi Euh, kañ la gane àddina kañ la génn àddina moom euh, am na ñu ne mu ngi génn àddina ci njaal beenu xilaafa sayyidina Muawiya di saxaaba di doomu saxaaba ne woon Sham moom Hisham radiyallahu anhu qaala mu ne marra euh, annahu qaala marra bi-Shami ala unaasin wa qad uqiimu fi shams wa subba ala ru'uusihim az-zayt fa qaala ma haadha qiila yu'azzabuuna fi al-xaraaj fa qaala hmm? mu ne fa qaala ama anni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha yu'adhibu alladhina yu'adhibuna yu'adhibuna fi dunya mu ne dégg naa ne saa saa mu ne borom bi dina mbugal ñi nga xam ne ñooy mbugalaati ci àddina <laughs> léegi al imaamu muslim mu nekk ci beneen version mu ne haddathana abu kurayb mu ne nett abu kurayb ibn muhammad ibn al ala ibn kurayb al hamadani al kufi gana adna 161 génn adna 247 di sëriñ wa kutubu sitta qala rahmatullah alal jami' mu ne hadathana Abu Usama mu ne net Abu Usama di Hamad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashiyu al-Hashimiyu mawlaahum al-Kufiyu gane àddina 121 génn àddina 200 rahmatullahi alayhi an Hisham gis nañ ko sànq ibn Urwa an abiihi di Urwa ibn Zubayr gis nañ ko sànq radiyallahu anil jamii' annahu qaala marra Hisham ibn Hikam Hisham ibn Hakim ibn Hizam ala unaasin min al-Anbaat bi-Sham qad uqiimu fi-sh-Shams fa qaala maa sha'nuhum qaaluu hubisuu fil jizya wa qaala Hisham ashhadu la sami'tu gis nga fii la imaam Nawawi naan am na ci riwaay boo xam ne la ah hubisu fil jizya mooy bi mu ne hubisu fil jizya wa qaala Hisham radiyallahu anhu ashhadu la sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu inna allaha yu'adhibu alladhina yu'adhibuna an-nasa fi dunya léegi xoolal amir bi moo doon kan imaam muslim mu ne haddathana abu kurayb bi jësu ba léegi muy mu jële léegi muhammad ibn al-ala mu jële ko ci keneen mu ne haddathana waki' rahimahullah di ibn al-jarrah ibn malih ibn adi ibn furs ibn jumjuma ibn sufyan ibn amr ibn al-harith ibn amr ibn ubayd ibn ruwas abu sufyan ar-ruwasi al-kufi al-hafiz al-asbahani an-naysaburi al-a'war gane àddina 127 génn àddina 197 wala am na ay wuute nag mais ñii ne cent quatre-vingt-seize loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a siiw mais am nañu ne cent quatre-vingt-dix am na cent 98 rahmatullah alayhi ci yoonu Makka bi ci la génn addina moom Waki' wa Abu Muawiya moom Abu Kurayb ci ñaari sëriñ Waki' ak Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi Sa'di mawla Abu Muawiya ad-Darir al-Kufi gane addina 113 génn addina 194 rahmatullah alayhi ma mu ne ha taxawal mo di la beneen càll ma ne Imam Muslim wa haddathana Ishaq ibn Ibrahim ma jële ci beneen sëriñ moom ñu ne Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah ibn Matar Abu Yaqub al-Anzali at-Tamimi al-Marwazi an-Naysaburi siiwoon ci Ishaq ibn Rahawiya gane àddina 161 génn àddina 237 ci li gën a siiw qaala rahimahullah mu ne akhbarana Jarir mu ne net Jarir di Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi Abu Abdillah gane àddina 110 génn àddina 188 léegi mu ne ñoom ñi ñëpp nag kulluhum muy Abu Muawiya ah ak gi nga xamante ne mooy jarir kulluhum eh, ñoom ak mooy waqi ak abu muawiya ak jarir kulluhum ñoom ñëpp an hisham mu ibn urwa gis nañ ko am bi hada al isnad ci tàllale be mooy mu jële ci urwa ibn zubair moom mu jële ci hisham radiyallahu anil jami ibn hakim ibn hizam wa zada fi hadith jarir mu ne hadith sayna jarir ibn abdul hamid moom daa am lu mu ci yokk mu ne qaala wa amiruhum yawma idhin umayr ibn sa'd ala filastina fa daxala alayhi fa haddathahu fa amara fa xullu voilà mu ne ta ki jiite woon ki nga xam ne moo doon région boobu moo doon Umayr ibn moo jiite woon Palestine la région de Palestine dañuy wax Palestine di wax Palestine en arabe ah, muy région bu barkel boo bale mahbatul anbiya di fi nga xam ne mooy eh, kiiwu yonent yi alayhi salaam anqadahullah min eh, aydi ikhwanil qaradati qiradati wal xanaazir yal na ko bi dindi ci loxoy ñi nga xamante ne ñooy mbokk ña borom bi soppi woon seeni mbokk ay golooki ay yooyule wal iyaadu billah léegi moom eh, ki jiite woon foofu moo doon Umayr ibn Sa'id Umayr ibn Hisham bi mu gisee loolu ñëw ci moom fa haddathahu nettali ko hadiis Yonent bi alayhi salaam muy benn saxaaba la woon Umayr saxaaba la fa amara bihim fa xullu mu digle ne léegi eh digle joxe or nu gën a gaawe ne loolu dañ leen fa jële ñu dindi leen moom mi nag gouverneur bi moo doon Umayr ibn Sa'd ibn Umayr al ansari al awsiyu radiyallahu anhu bokkoon ci min bani Amr ibn Awf mooy ñu dëkkoon waa Quba voilà radi wala daa bani Amr nil hmm? bani Amr ibn Awf ñoo dëkkoon Quba moom ci askan woowu la bokkoon Seydina Omar moo ko defoon mu jiite woon Hims voilà wallahu Omar comme l'imam An-Nawawi waxe bi mi sharali ci al-Minhaj walla Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Hims moo ko joxoon mu daldi woon jiite Hims ñi naan Homs ah ah mu nekkoon euh, mu nekkoon abu moom lañ doon wax ne Abu Zayd dañ ko doon wax euh, ahadu alladhina jama'u al-Qur'an bokk na ñi nga xam ne mokkaloon nañ alquran jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci saase bañ ko waxee ah mu daal di libéré ki nga xam ne mooy gaayoo yële kon mu ngi noonu le wallahu taala alam léegi bu mujj bi al imaamu euh, riwaay bi indi imam muslim mu ne haddathani boobu abu tahiri mu ne nettal man dong abu tahir de ahmad ibn amr ibn abdillah ibn amr ibn sarh al qurashi al al-Misri rahimahullah gane àdduna cent soixante-dix génn àdduna deux cent cinquante alhamdulillah rahmatullah alayhi qaala mu ne axbarana ibnu Wahb mu nekk ñu xabaare mooy càllal waa Misr Abdullah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Muhammad al-Misri maliki bu mag bi ne woon Medina waaye ginnaaw Misr ne woon rahimahullah gane àdduna cent vingt-cinq génn àdduna cent quatre-vingt-dix-sept rahmatullah alayhi qaala mun axbarani xabaran man dong Yunus de Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad al-Ayli mawlaahum rahmatullah alayhi ñi ne al-Umawi la al-Qurashi al-Umami mawlaahum al-Ayli rahimahullah génn àddina 159 rahmatullahi alayhi an Ibn Shihab mu jël ko ci Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhra ibn Kilaab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi Zuhri Abu Bakr al-Madani al-Hijazi rahimahullah gane àddina la cinquante génn àddina at mi e, Ibn Wahb gan gane àddina mooy cent vingt cinq ci la gane ci la génn àddina moom imaam az-Zuhri an Urwa rahimahullah ibn Zubayr gis nañ ko sànq radiyallahu an Ali Zubayr anna Hisham ibn Hakim mu jël Hisham ibn Hakim di saxaaba di doomu saxaaba radiyallahu anhu wajada rajulan wa huwa ala himsin yushammisu naasan min an-nabat fii adaa'il jiza mu ne daa fekk benn waay boo xam ne mu ngay teg ci naaj wi ay nit yoo xam ne ci nabatin yi mooy paysan yooyu ndax lañu war a génne ci seen tool yi joxe ko yooyu joxewuñ ci lu mat léegi wala joxewuñu ko ñu leen di def noonu di leen buggale noonu fa qaala ma hada mu ne lii lan la mu ne inni sami'tu rasulallah sallallahu alayhi yaqul inna allaha yu'adhibu alladhina yu'adhibuna an-nasa eh, wax ko mu ne dégg naa yoon saa saa mu ne borom bi dina mbugal de ñi nga xam ne ñooy mbugal nit ñi ci allah ci àddina Allahu akbar kon lii nii saway ah moom bokk na ci li nga xamante ne kon xadis bi walillahi alhamdu wal minna kon xadis bi nii ginnaaw taxrij bi kon mu ngi nii gis nañ riwaay yi nga xam ne moom la ci al imaamu muslim abul xuseyneen bi ni lii moom ak lëkkaalim ak suñu bunt bi ba léegi ñu ngi ci mbugal nit waaw xam nga ñu ay jaam lañ gisoon riwaay yi ñu génne su way dañoo mbejoon moom daa jaam lañ mbejoon ki nga xamante ne ab ibnu mas'ud abu mas'ud bokk radiyallahu anhu doon dóor ab jaamam kanta ibnu omar bi passé ab jaamam la gis boo xam ne euh, daa gis ay trace ci moom mu ne ko baala gaañ mu ne ko déedéet du yow de mu ne ko waaye libéré naa la fii nag muy ñëw di wax ñoo xam ne du ñu ay jaam mais dañ lay wax ñi nga xam ne ñoo gën a suufe ci wàllu social ci tene ñooñu duuma leen ci lu jaaduwul yow bàkkaar bu toll niñ ci yam ak tamit li la ciy fekk léegi nag yow xalaatal ñi nga xam ne nag ñoom ñoom ay axraar lañu mooy ay ay ay ay ay ay ay ay ay libre lañu ay gor lañu dara kiiwu leen nga ñëw yow di leen def noonu bay jëlatee garaaw waaw léegi fii muy indi ñoo xam ne mooy ci société bi réewum jullit bi ñoom yoruñu statut comme jullit yi parce que du ñuy jullit waaye nag dañuy joxe loo xam ne moom lañuy joxe moo xam ci suuf si lay jóge dañuy liggéey am lu ñuy joxe ngir réew jullit mi tamit assurer seen sécurité ak tamit li nga xam ne moom la ñu war a contribuer parce jullit bi mu ngi contribuer côté zakat ak yooyu ak yeneen waaye ki nga xam ne nag du jullit nekk ci réew moom li muy joxe comme impôt mooy yu mel noonu léegi xattaa loolu mooy joxe noonu même bu ci yéexee wala moom mu am loo xam ne moo tax andiwu ko ndax manuñoo ne bon ñooñ dañu leen doon buggal noonu parce que euh, defuñu woon dara loolu mel nañu ko wax mais même loolu war la tax ngay mbugale nii di humilier ay nit di leen teg ci suufu naaj wi di leen tàngal jël diw leen sotti seen bopp wi waaw Hicham ba mu ko gisee la ne lii la waaw loolu ñu ciy jàng mooy suñu lëkkaale ak suñu bunt bi xaram bu mu xaram hatta ñi nga xam ne du ñuy julli sax réewum jullit ñi moo leen yor waaye ñoo ñoo yor seen sécurité yooyu duñ ne non c'est des citoyens de seconde zone kon nag suñu yoon new déedéet loolu amul du ngeen droit ñu leen di teg ay daan yoo xamante ne nii yu humiliant la déedéet waaw yoo xamante ne vraiment dafa dafa day toroxalaate amuñu ci droit moo tax Hicham bi ñëwee dafa ñu ne ko ñii ci anbaat yi lañ bokk xam ne ñii dañuy jullit dañu leen a taxawal ci shams kii bi ndax lan parce que ci xaraaj joxewul lañ a joxe ah seen impôt yi ñu war a acquitté moom lañ acquitté wul léegi nag kon nag s'acquitté wuñ de leur impôt leurs obligations fiscales ak yooyu kon nag léegi niñ leen di def dañ leen di teg ci naaj wi sotti seen bopp yi kii di leen humilier déedéet ci saase mu ne dégg naa yoon maa ngi seede na dégg naa yoon saa mu ne inna allaha yàlla yu'azzibu te saxaaba bi fekk li yoneen saa di wax moo gën a xam ar yi adraa bi maa rawaa moo gën a xam li mu soloo ci yoneen saa salam lan lay wax xam nga neewul bon ñoo ni jullit ñi la doon wax xam ne teewul mu yàlla ne na dégg naa leen saa ne borom bi dina mbugal ñi nga xam ne ñooy mbugal nit ñi ci àddina waaw te yemul wax foofu ndax inkaarul munkar yi boo gisee loo xam ne du yoon ngay boroom xam-xam ñëw wax wax naa ñoom mu dem ci kilifaay ñooñu muy amir bi le gouverneur de la région waaw daal di dem ci moom dal di koy wax dugg ci moom waaw nettali ko muy Umayr ibn Sa'd nettali ko hadiis Yonent bi alayhi lii mooy li nga xam ne al amru bil ma'ruf man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisaanihi dafaa ñëw noonu rek il n'est pas autorité mais ba gisee lu dul noonu ñëpp gis ñu koy def ca saase wax na leen ko te tamit du ay waxu sentiment waxu Yonent bi alayhi wa kese mooy dalil Alquran ngir waxu Yonent salaam. ba mu waxee ñooñu mu dem ca kilifa ga muy saxaaba ni moom dem waxu ko ko ne ko yeneen saa sam dégg naa mu wax lii mooy lu war ko ne damuñ toogee ah moom saxaaba la moo ko tal ñoom kilifa yi lépp luñ def waaw looloo yàq réew yi di waaw ba ñëwee ñoo xamante ne dëgg la ay kilifa ah <laughs> Umayr di saxaaba ganaan la <laughs> bokk ci ñi nga xam ne ñooñ ñooñ ñi dajale woon alquran jamono yeneen saa sam mokkal ko kooku ngay laaj naan ndax kilifa la ci diineem ci ci biir kii wala déet mais euh, Hisham neewul ah man ñoom ñoo ma njëkk a tuub xam nga ñoom ci masalamatul fath lañ bokk ñoom Hisham ibn Hakim ibn Hizam moo ñu tuub euh, jamonoy fathu Makka mais neewul ne bon man maa mujjee tuub fii ñoom ñoo ma gën a xam ni mu demee déedéet dafa am yoo xam ne boo ko déggee am alquran ju leer sunna ju leer jeex na ay ma fi njëkk ci daara jeeg ndëkkuma fi loolu bu ca que moom léegi lu mu def ah amaana am na fu mu ko teg yooyu bañ ko commencé ubbi la dëkk bi yàqu ah amaana ñoom ñoo ko sañ amaana déedéet yow xam nga lu leer luy xaraamal lii lan moo tax nga bëgg a taxaw ah doo leen biir naan moo amaana ñoo ko sañ ñoo am sañ-sañ amuñ benn sañ-sañ bi waaw waaye ñu gis ci Umayr ni mu doxalee luñ ciy jànge mooy kilifa loo man nekk nekk kilifa président nga ministre nga wala lu nekk bu dee def nga loo xamante ne du noon ñu indil la waxu yeneen ci bari saa saam lu wuteeg li ngay def wala muy ŋaññi li ngay def waroo siisu ak di rëy rëyloog yooyu ci saa si da war a sam'an wa ta'a voilà dégg ak topp li nga xam ne mooy njàngaleem yeneen ci bari saa saam new fa di siisu di rëy rëylu wala di def ni comme la saa alas ndax defoon ginnaaw maa xam la ko <laughs> Abu Shurayh di wax mu naan ko tañ fàttali ko fan yee hein Euh, naan naan naan naan ginóoma koo xam waaw makka inna allah inna alxarama la yasi la la la la yas la la la yaxmi asiya am ginóoma koo xam xaram bi di makka nekkul di di di di war du wattu koo xamante nam mooy kat la ba ñenn ñi xamul xadiis jàpp ne loolu yeneen saa sama ko wax ah mukk <laughs> ah loolu kay yeneen saa sama masu waxu ko waaw ah, moo la Ibn Hazm ne kooku wallahi mooy ñeme yàlla moom naan moo gën a xam saxaabaab yonent bi alayhi salaatu salaam kàcc na wallahi <laughs> waaw loolu mooy li jaadu ko wa ma kaana li mu'minin wala mu'mina ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiyaratu min am alxiyaratu min amrihim waaw wa man ya'si allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina borom bi ne ca suratul ahzab warul yellul ci benn way ngëm yàlla bu góor wala bu jigéen bu boroom bi tabaraka wa taala dogalee atte ne nii lay demee ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam di jottalil boroomam ne nii la mbir yéen ngeen nekk fanaan nag da ngeen di tànn quoi ci am choix amu ngeen ci xanaa du ngeen jullit waaw ci seen lii lay boroom sama yonent jottalil ma jottalil ma nga naan ni li mooy bu boobaa yàlla ak bi alayhi salaam kooku na ko leer la faqad dalla sànko na dalalan sànkote mubiina bu leer nañ waaw loolu la moo tax euh, euh, Umayr ba mu déggee Hisham wax ko lii ci saa si hésité wul ci saase le digle ne aywa joxe les ordres tout suite à exécuter tout suite waaw te léegi nañ leen nañ leen nañ leen nañ leen libéré fa amara bihim fa xullu waaw mu digal ne géngéeñ leen defoon ak fañ leen teg ci naaj wa nañ leen fa jële waaw yow yow yonentu bi alay saa saam abu israil la romb benn waay <laughs> bu taxaw ci naaj wi solo li dal <laughs> ba pare taxaw ci naaj wi tàng wi yonent saa saam ne man hada ni kii kan la ñu ne ko hada abu israil de yonent saa saam kii way abu israil moom daal dafa nizar ne du sol daal day taxaw ci naaj wi te tamit du du du kerlu day taxaw ci naaj wi ba yonent saa saam ne digal leen ko mu ker kerlu tamu soli daal inna allah an bi hadha la ghani borom bi mbugal gi woo jii di mbugal boppam loolu borom bi dañ na ci ba set wecc bu mu yaakaar ne na ci am benn li nga xamante ne mooy tiyaaba dara la ko ci dul am kenn du jaamoo yàlla ci lool yàlla tere nag nga jël nit koo xamante ne nii di ko torturer ci yooyu dafa am yoo xamante ne c'est nit lu mu nekk lu mu def lu dul noon noon quand boo ko waree corriger corriger ko mais nag am na yoo xam ne c'est à la limite de l'humiliation te lool charia da koo xaraamal moo tax xoolal ñun suñu régime jul yi nga xam ne suñu réewu julli di war nañu seetaat suñu bopp waaw da ngay gis euh, prison Syrie yi gars yi di ñëw di wax waaw def ay témoins naan yi nga xam ne moom lañu leen faroon def waaw di leen sudootloo tegal leen ay ay président di leen sudootloo di leen kaj di leen def lu ne mais suñu réew réew yi au Tchad à l'époque waaye tamit feneen a feneen hmm, ñu lay wax buñ jàppee les opposants ak ñi nga xam niñ leen di def à la limite ñenn ñi jël ay cigarette di ko di di ko fay ci seen kaw di ko taal di muqi di ko fay seen kaw loolu ay torture la yoo xam ne dafa xaraam shar'an musla la jàpp yaramu jàmbur di ko def noonu ba lépp lépp mel ne ay pax yoo xamante ne lépp di ay safara yoo teg ci kaw ñii di leen masse courant loolu lépp dafa xaram ci wàllu sharia yonent bay saa saam xaraamal na neena borom bi inna allaha yu'azzibu alladhina yu'azzibuna bi dina mbugal ñi nga xam ne ñooy mbugal nit ci àddina inna alladhina fatanu wal-mu'minati thumma lam yatubu wa lahum adabu al-hariq la bi wax ñi nga xam ne ñooy mbugal way yàlla yu góor yu jigéen tuubuñu ca gannaaw waaw tuubuñu gaaw jëm ci borom mu jéggal leen la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ñooñu dana leen ñeel ne waaw loolu euh, na leen ñeel ne ñooñu am nañ adabu ah, jahannam muy mbugal mi nga xamante ne nii mooy mbugalu safaraaw jahannam waaw walahum waaye ñeel na leen adabul xariq waaw mbugal ma nga xamante ne mooy lakk loolu nag tekkiwul ne par exemple mooy teg daan amul comme yi alquran teg ne nit bu sàccee nañ ko dóor nangam loolu du humiliation non moo tax mu ne nakaalan loolu daa nekk loo xam ne c'est dissuasif day jàngal ñeneen ñi voilà ak dagg loxo wala koo xamante ne dañ ko war a dóor ay yara publiquement wala yu mel noonu loolu bokku ci bokkul lii xam nga ne te loolu kan la rey ah? yar yooyu. même bu dee xaañ yi nga xam dañ laa war a rey loolu loolu mooy àtteeb yàlla nii lii ñii li ñuy def mooy ay mbugalaate kese moo taxoon mu wax ca suuratu ahzab walladina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina suñu borom ne ca aaya cinquante-huit ñi nga xam ne yuuduuna ñooy lor almu'miniina way ngëm yàlla yu góor yi wal mu'minaati ak way ngëlu yàlla yu jigéen yi bi xayri maktasabu ci loo xam ne ñoom fàgguñu ko kon dañuy xam ne bu dee ñoom ñoo ko fàggu mooy daan yañ leen war a teg ñu toog loolu du loolu la yàlla tere du loolu la yoneen saasam di tugale li nga xam ne mooy mbugal waaye mooy li nga xam ne au delà sa raisonnable ak yi nga xamante ne du dara tanzir loolu dàqul tanzir tanzir yi da ciy dugg loo xam ne pen boo xam ne mooy borom bi tegul ci pen waaye juge bi mooy seet loo xamante ne nii lu approprier la mu teg ko ko mais du nekk loo xam ne day humiliant voilà wala loo xamante ne vraiment day dem au au la de la torture loolu déedéet bi ghayri maktasabu kon ci la ñuy xamee ca gannaaw ke li nga xam ne mooy ñoom ñoo ko fàggu ci loo xam ne jaaduwul ñu war leen teg punition loolu kenn terewu ko waaw. sinon bu dee da leen di mbugal bi xayri maktasabu loolu na nga leen ne garbajju ngeen buhtaanan aw duur ba ngeen leen tuumaalee ba man leen teg loolu wa isman ak mbugal mu bii moo xam ne bu bu màgg la waaw muy muy muy bàkkaar bu màgg màgg wal iyaazu billah kon hadis yi di ñu wanne baabu nahyi an ta'dibil abdi waaw di mbugal ab jaam dafa xaram wat dabbaak mm, mm, euh, euh, luy dukkat wal mar a ndaw si wal walad xale bi ghayri sababin shar'i loolu am sabab shar'i moo tax bu dee dagg loxo yooyu ak duur yooyu shar'i wax loolu mooy sabab shar'i aw zaid ala qadri al adab wax nañ la nga yar man nga yar nag bul dépasser bul loo xam ne day ëpp nag li nga xam ne mooy ab yar bu boobaa yaa ngi dugg ci beneen frontière u xaram kon bii di ñëw ñu daal di gis hadisu 1607 di hadisu mawlana ibn Abbaas